alal ji ñu ko joxoon di naan inna qaaruna kaana min qawmi Muusaa fa baghaa alayhim wa ataynaahu min al-kunuuzi maa inna mafaatihahu latanuu'u bil-'usbati ulil quwwati idh qaala lahu qawmuhu laa tafrah inna allaha la yuhibbul farihin qaaruuna borom bi nee na daa bokkoon ci waa kër Seydina Muusaa mu beew ci seen kaw ndax alal diñ ko jox ndax inna al insana la yatagha an ra'ahu istaghna ndax nit en général diñ ko gis mu beew boo gisee mu commencé pochetam duuf ay affaire am di dox mu nekk milliardaire wala millionnaire commencé ay mbiram di dox nga gis ko mu commencé beew jàpp dundum nit ña ña mu xamoon démb ak ñooñu seen dund di weñ gu ñuul dundam moom di woor loolu lépp ak waraatul ak waraate la ak woru la waaw moo tax borom bi nee na dama koo defaloon ci ay xéewal loo xamante ne nii ci minal kunuuz ci trésor yoo xam ne mooy caabi yooyu te trésor ya daanaka boo leen dajale woon mbooloo mu bari bëgg koo yëngal du ñu ko yëngal waaye li ñu soxlaal mooy fi mu naan fa xaraja fi qawmihi ala qawmihi fa xaraja ala qawmihi fi zinatihi mu daal di génn nag benn jour ca taaram ba moom fastam ba moom xaarul ngir damm tamit xolu nit ñu ñàkk ñeeg yooyu wan leen na duma seen moroom léegi xoolal ñi nga xam ne affaire apparence ak li feeñ kese la ñuy xool moom lañ daaj seen bët yi yëfi àddina kese matérialiste yi qaala alladina yuriduna alxayata ad-dunya ya layta lana misla ma utiya qaarun innahu la du hazin azim waaw nga ñoom dañoo namm dong dund gu jege kii te gaaw a jeex ñu naan yaa layta lanaa waay waay ak neexoon ñu amoon misla lu mel ni maa li nga xam ne uuti ya Qaaruun moom lees jox Qaaruun ci ay ci ay bien ci ay richesse hein ci ay alal ak ci ay ay am-am ay way ak neexoon ñu amoon lu mel noonu innahu ay way moom Qaaruun de la du hazzin azim boroom fir waaw ay way ak a ñoo neexoon am na yoo xam ne noonu lañ waaw ah diw borom jet privé yi borom villa yu mag yi borom terrain de golf yi borom kii ci ay ay goy toog rek bi ma ak a neexoon ñu am lool te xamoo yow alal jamu am lan la nekk ak lan ak lan la ci nekk seen yoon newu ci ñu ne yàlla nañu am ni mel ni moom am la mu am waaye kantaa ñi am xam-xam te borom bi leeral seen may leen clairvoyance ñu am basira ñoom waxuñ lool moo tax wa qaala alladhiina utul ilma waylakum thawaabu llahi khayrun liman aamana wa amila salihan wala yulqaaha illa as-sabirun kanta wa qaala mu wax alladina utul ilma ñi nga xam ne borom bi nee na ñooñu laa jox xam-xam ndax loolu moo am solo waaw yées na nag ki nga xam ne borom bi da koo jox leer lampu xam-xam ci lëndamu àddina bii mu ñëw nangoo fay lampam wala du ko utiliser ngir lan topp bànneexi ñëw ay ñoom diw diw diwa ci daa ngir la mu soxla ca ñoom ñoom ñooy ulama usul boroom xam-xam yu yées yu bon yi wal iyaadu billah kantaa ñii nag ñi nga xam ne ñoom laa joxoon xam-xam ci ñoom ñu ne waylakum bañ déggee seen mbokk yi la wax lële di ñee xaaru naan ña yal nañ am luñ am mu ne waylakum toskare ñeel la leen cëy xanaa xamu ngeen ne sawaabullahi xayr sawaabullahi xayrun ah yoolu yàlla bi nga xam ne moom lay yoole la yàlla dencal ñi gëm yàlla te di jëf ngir moom di sellal ngir moom xayrun moo gën li man moo gën ci kan li man amana ngeen ci gëm yàlla wa amila salihan te muy jëf lu baax wala yulqaaha waaye nag du du dajeeg lii du am lii illa sabiru du dul muy kat yi kon muñ leen ak fu leen yàlla mën a teg ak lu ngeen mën a ñàkk waaye tentative de tentation Haarun yi bu mu leen Qaarun Qaarun yi boobu bu mu leen xëcc loo kon nag mu ngi noonu lii lépp lu ama ama am soo loo la voilà léegi nag ñu ñëw kon ci li nga xam ne mooy ci yenn njàngat yi nga xam ne ñoo am ci hadis bi ginnaaw ak yiñ ci jot a gis hein kon daal affaire wu euh, àddina daal kii bii ñu jóge nii dangay gis ne ñoom du ñu xamuñu réalité yi quoi nit ñi général waaw du ñu xóotal jamais seenu gis apparence rek waaye ñi borom bi may leeru xam-xam leeru xol ñooñu ñoom la ci biir a leen ëppal solo mbubbum nit ka ak la muy drainer loolu du moo am solo waaye li am solo mooy la nga xam ne moo nekk ca moom ci ngëm yàlla ak la nga xam ne ragal yàlla ak di ko do di ko topp kon bokk na ci hadis bi li nga xamante ne nii dañ ko ciy jànge ah mooy kënee Juray ji da doon naafila yaayam woo ko mu ne ah, rabbi sala ummi wa salaati <laughs> ah, borom bi sama yaay de mu ngi may woo ak sama julli ji loolu moo tax léegi bi mu continuer yaay ji ñaan ko yàlla ci ñetteelu fan ba looloo tax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di yittewoo masala bi kenee nit ki bu dee day naafila yaayam woo ko wala baayam loolu moo tax nga gis ci eh, sahih imam muslim biñ lay wax bunt bi dañ ko tudde mooy eh, eh, possibilité ndox naafila tatawwu nga ngay def même bu julli wala leneen dul julli bu dee sa kenn ci sa ñaari waajur yi daf laa soxla daf laa woo nga dog ko loolu noonu dañ ko ciy jële boroom xam-xam ni dañ ko ciy jële bu dee naafila la am na sax ñeneen ñoo xam ne dañoo gën dem ci leneen que ni naafila ak ñàkk naafila moo ci yem te loolu al imaam al hafiz ibn hajar bi muy cité masala bi ci al fath dane wa huwa wajhun fi madhhab ash-shafi'i aw walla ci madhabu seen madhab ñoom imaamu shafi'i rahmatullah alayhi que ne que nga nekk farata ngay julli wala naafilaa ci yem bu la sa yaay wala sa rawatina sa yaay wala sa baay woowee da ko war a dagg voilà ndax riwaaya bañ la waxoon mais boobu waxoon nañ la dëgërul Yazid ibn Hawshab ndax am majhul la que ne eh, yonent bi saa xaw Hawshab di baayam dane eh, dégg naa yonent bi saa saam mu ne law kaana Jurayj faqihan Jurayj de bu doon nekk dégg fiq la ku xam ku xam ku eh, xóot la ci wàllu xam-xamu diine dina xam ne la alima dina xam ne anna ijaabata ummihi awla min ibadati rabbih ke wuyu bo euh, yaayam de moo gënoon a yey muy jaamu ne day jaamu boroomam ci julli yooyu muy def am ñu wax loolu waaye loolu noonu euh, ñenn ñi dañ ne non c'est loolu ci seen sharia la woon kom la al imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu wax am na ñoo xam ne nag dañ ne non non mbir mi lenn kese la mooy bu dee ne julliñ naafila la te loolu mooy li gën a wér ci mazhabu Shafi'i yi bu dee naafila la te mu xam ne ñàkk wuyoom yaayam bi koy woo walla baayam ah loolu noonu ñàkk koo wuyu day indi ay ay ay ay ay ay ay ay da ciy loroo daa war ci moom mu daal di dagg julli ji waaye bu dee xam na ne woote gi kat mooy yaayam man naa xaar man naa àggale julli ji dem wuyu ko te dara du ci wàññi dara na continuer julli ji waaw bu dee farata nag. Ah, kii bi xat waxtu wi euh, xat kooku warul muy wuyu yaayam nga xam ne julli ji manu bu ko fi daggee du ko mën a reprendre ata faratal du ko wuyu waaw waaw léegi nag bu dee nag waru bu dee ne xatul day war loolu wax nañ la ci bu Shafi'i ya benn wàll la te ku mel ni ñoom imaamul Haramayni loolu la dëgëral waaye ñeneen yi dañ ne mukk non non non loolu d'accord ñu ci affaire bi mooy bu dee naafila waaw mais bu dee fara farata noonu loolu man na nekk waaw kanta al imam al hafiz mu ne kanta wa inda al malikiya ci malikiya yi nag anna ijabata al waladi fi nafilati afdal min at tamadi fiha mu ne kanta ci malikiya yi ñoom dañu ne kii yaay ji doom ji wuyu buy naafila wuyu yaayam bu koy woo moo gën mu continuer ah mu ne waaye al qaadi abul walid daal dinay nettali kene loolu moom eh, ci pour yaay ji kese la pourul baaji waaye loolu ñu bari ànduñu ci dañ ne loolu maxuul lañ ko jëlee te waa salaf yi moom kese mooy tegtantal boobu naan bu dee baay ji la bu dee yaay ji waaw bu dee yaay ji noonu ñu ne noonu loolu moom mag ci maxuul kese laa lañ ko jële te loolu kenn topp ko ci ci salaf yi ñoom ñépp la waaw mu ngi noonu le kon nag mu ngi noonu le loolu am ci fii waaw xam nga xam nga maalikee façon yooyu dañ naan la naafile boo ci duggee boo ci xasee dugg dootoo ko dox comme façon julli euh, umra woor yu mel noon waaye fii nee na ñoom nee nañu bu dee lii euh, waaw doo ko dog waaye bu dee ni day am daal lor euh, moom nga dog ko moo gën a yey ci nga continuer kon nag mu ngi noonale bokk na yi ñu ciy jànge al imaamul hafiz ibn hajar rahimahullah mu ne bokk na ci ñeewant gi nga xam ne euh, moom la nit ki war a ñeewant bu di ñëwee ba war a yar koo xam ne moo ko yilif na ci def ñeewant ndax yaay juree ji mii kat ñaan gi mu ko ñaan ñaanalu ko borom bi rey ko waaw wala mu alak ko ñaanalu ko lool dafa ñaan rek mooy na ko na gis xar kanamu ñi nga xam ne ñooy jaaykatu seen bopp yi mooy na ko am daal loo xam ne na ko dal waaye du nekk loo xam ne lu koy alak la voilà mu ne loolu dañ ko ciy jàngale waaye dañ ci jànge tamit kenn ki nga xam ne dëggu nag boroomam euh, fitna yi du ko waaw da koy gën a màggal rek da koy gën a màggal moo tax ci riwaay ba la ñu gis ne mbiram feeñ bi xale bi waxee ne juróy ji deful dara ra'i bi la mbiram euh, màgg feeñ nit ñi màggal gën màggal mbiram waaw mooy fitna dina am waaye nag kii di nga xam ne dafa dëggu ak boroom ndax borom bi nee na awi ladina amanu kunu ma ittaqullaha wa kunu ma as ragal leen yàlla te ngeen ànd ak ñu dëggu ñu boo dëggoo loolu moom na la leer ne fitne yi moom dina ñëw waaye fi la lay baax waaw te tamit dañ ciy jànge yaqin gi nga xam ne moom la juree ji am rahimahullah ba nga xamante ne nii ci la gis loolu mu ne na jàpp may leen mu ma jàpp waaw mu jàpp daal di wax xale bi ndax bu amuloon yaqin du wax ak moom que ni mën na koo tontu loolu mën naa nekk nga xam ne lool karaama yu awliyaa yi borom bi di terale ñi nga xam ne ñooy parandoom yi loolu nag am na yoo xam dañ naan karaama waaw gëm nañ ko waaye du ñu nangu benn wala yu ñu ne kii moom ku ñu xam loolu loolu dal na ko wala loolu fee fee borom bi feeñal na ko ci loxoom te loo xam ne ci ak ñaanam day ñaan boroom bi defal ko karaama la teraanga de ñoom globalement lañ koy gëm mais boo ma dugg par kenn kenn ñu ne non non non loolu <laughs> kon nag mu noonu. mu ngi noonu mooy ñoom ñooy ñaan seen borom borom bi tabaaraka wa taala di leen koy defal ndax parandoog im parandoog ñoom ak li nga xamante ni sax ñu sax ci ay ndigalam ak sori yu ñuy sori ay tereem mu daal leen terale loolee kon nag mu ngi noonu le eh, loolu lu am solo la eh, mu am beneen boo xamante ne ni moom lañ ciy jànge mooy kii ne <laughs> al imaam al haafiz ibn Hajar lii <laughs> boo xam ne euh, léeg-léeg nga dégg gars yi di ci wax lay sax mu leer na ne gars yi sont des passionnés quoi <laughs> ñenn ñi sont des passionnés euh, du ñu du ñu ci demee nag bi ci demee passion quoi mooy waaw jure rahimahullah dane waa ji ay na abu dane dane xale bi man abuka ana kan mooy sa baay waaw kan mooy sa baay loolu tax al imaamul xaafis na xajar bu ne <laughs> wastadalla baadul maalikiyati bi qawli jurayj man abuka yaa gulaam bi anna man zana bimra'a fa waladat bintan laa yaxillu lahu tazwiiju bi tilka al bint xilaafan lishaafi'iyyati wal ibn al maajishuun min al waalikiyyati wa wajhu dilaalati anna jurayjan rahimahullah nasaba ibna zinaa lizzaani wa saddaqa allahu nisbatahu bimaa xaraqa lahu min al caadati fi nutqi al mawluudi bi shahaadatihi lahu bi zaalika wa qawluhu abii fulaanun ar-raaci fa kaanat tilka nisba saxiixa fa yalzamu an yajriya baynahuma ahkaamul ubuwwati wal bunuwwa xaraja tawaaruthu wal walaa bi daliilin fa baqiya maa adaa zaalika alaa hukmihi waaw mooy <laughs> masala solo la xam nga ci suuratu nisaa yi borom bi daa bokk ci hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum xaraamal nañ yéen ci góor ngeen takk seen ndey yi waaye xaraamal nañ li ngeen di marié wu ak seen doom yu jigéen yi loolu nag sauf mu des waaw doom yu jigéen yi mais doomu njaaloo nag waa joo xamante ne nii moom mu xam nga doomu njaaloo sharia reconnaître na yaa yaa bàyyi waaw ndax al ma'dum li nga xam ne sharia reconnaître ko ne amul ci wàllu sharia mook mook ci biti lu palpable lu ñu mën a mu ñàkk am benn la ba loolu moo tax doomu njaaloo bi du doon kañ ne mooy baayam du ko doom waaw léegi loolu lay wax nag mu ne la euh, euh, lii nii nag juree ji ne yow xale bi kan moo la jur <laughs> léegi mu ne yenn ci Maliki rahmatullah alayhi dañ cee solo dañ cee tiire jële ci ab njàngat te képp koo xam ne dafa jaaloog benn jigéen jigéen boobu la jur doom kooku du dagan ci waajooju tooñ ndaw si muy takk xale boo bële xale bu jigéen boo bële waaw loolu c'est interdit mu ne xilaafan wuteeg li Shafi'i yi suñu mazhab ñun mu ne wal Ibnul Majishun ak Ibnul Majishun ci Maliki yi moom dafay ànd ak Shafi'i yi waaw <laughs> léegi mu ne fi nga xam ne ñoom fa la ñuy tegtaloo wàll wi ñuy tegtaloo këni ñoom non dañ ne parce que juróoy ji dafa askane la doom ji ci ki nga ki nga xam ne mooy ki ki ki njaaloon ndaw si te borom bi dëggal askane boobu mu ko askaneel li nga xam ne moom la xar mooy defal ko ab ab ab ab ab ab ab kaaw ab karaama xar xar aada xarqu aada boo xamante ni mooy le fait que moom mu wax xale bi wax seede que ne kii diw mii di euh, sàmmkat bi moo ma jur waaw ñu ne kon loolu leer na que ne kon moo ko jur kon loolu day wane ne kon lépp luy àtte bàyyi day dox ci moom ak bu nu wax waaw lii la Maliki rahmatullah fii lañ teg tawoo waaw man abuka mu ne xale bi non seulement borom bi moo wax loo xale bi xale bi ne diw sàmmkat bi mooy sama baay kon tey acte bépp boo xam ne acte diggante baayam doom day war a dox ci ñoom ba mu des sokk nga ne ko waa léegi ñàkk doom nante bi nag ñu ne parce que loolu noonu ak mingoowante bi loolu dafa am beneen dalil bu ñëw ci sharia boo xam ne moo ko tere waaw moo ko tere ne ñi nga xamante ne nii Euh, ñoom euh, ñooy ñaar ñooñu du ñu donnante voilà loolu beneen acte la waaw <laughs> ñu ne loolu la kantaan ak Shafi'i rahmatullah yi ñoom dañoo jàpp ne noono noono mooy ne man abu ko joj taxul ne mooy bàyyi ma ah. waaw noono loolu ndax mooy li nga jëkk a wax sànq al ma'dumu kal ma'duma xisaan li nga xam ne moom ci amul ci wàllu sariya mooy sariya reconnaître ko ndax doomu njaaloo ndax yonent ba lay saa saa ma ko waxoon euh, kii frère kii bi Zam'a doomu Zam'a bi Abdu ibn Zam'a ak ak Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas keroog te ajja ba ñuy euh, bañ ubbee Makka bokk ñuy xëccoo doomu euh, Zam'a kii ne Abdu ibn Zam'a ne non kii kii sama benn jigéen nañ ko doon nangu ci moom Abdu ibn Zam'a bi frère yaay Sawda bint Zam'a soxnaa yeneen sama saa saa ñu ñëw ne kii liir bii maa ko moom parce que ci sama ndaw si sama jaamu baay la woon di Zam'a fële ci dookoon sama baay kii sama frère la Sayyidna Sa'd ibn Abi Waqqas ne mukk xale bii nii magam gi magam ju kàccoore gi nga xam ne Badar moo fa def kàccoore yu mag yi. te mu mujj al <laughs> moom moo ma ne woon bu ma ñëwee Makka naa ko jëlal kii doomam la naa ko jël léegi ñuy xëccoo ñëw ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Yonent bi xool liir bi gis ne dafa nuroog Utba ibn Abi Waqqas grand frère Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ak ka niroog moom comme copie copie copie conforme mais malgré ça mu àtte ne doom ji Abdu ibn Zam'a la koy jox parce que ci lalu baayu Abdu mii di Zam'a ci la juddoo mooy ndaw si jàmbu jigéenu Zam'a mii baayu Abdu la woon sauf que Utba ibn Abi Waqqas magu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas dafa def suufu quoi jaar ci suuf euh, euh, joteeg ndaw si bëtt mbaar daal di euh, <laughs> àgg ci ndaw si ndaw si am doom nag yeneen tubaab yi saa saam ci la waxoon lil firaash wa lil al hajar voilà al waladu doom daal lil firaas la na ko moom walil aahir ci jóge nee naan maa jur te moom mooy jaarul takkul kiiwul amul jaam amul dara waaw kooku alxajar ay xeer kese la lay am loolu moo tax loolu ñu ne Maliki yi ne kee doom atte yooyu yëpp day dox ci kawam ah mooy bàyyeeg yooyu da koy waaye bu dee côté walaa gi ak nekk doon nante lool texte bii comme bii bii nii nga wax moo waral ñu daal di ko ci seppee kanta Shafi'i yi dañoo jàpp ne comme que daal euh, euh, comme que lii nii nga wax nii bokk hadis bii nii ne al euh, non lii hadis bi tegtalu Shafi'i yi bi mu wax nii rahmatullah alayhi Maliki yi wax nañ la li ñu wax sànq rahmatullah alayhi kanta Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne non non non parce que charia reconnaître doom jooju waaw que ça soit ndoxu waaji la même léegi loolu yeneen tubaab yi saa saa xooloon gis ñu niroo lool lool mooy suñu test ADN yi tey ak lii xale bi wax nga xam ne dafa leer yàllaa ko wax lool que ne euh, bi ndoxum ra'i bi moo dugg ci xoromu ndaw si nga xam ne jaaykatu euh, moo dugg ci euh, përiwu ndaw si nga xam ne ab ab jaaykatu boppam la ba mu judd ci. loolu dafa leer ne moom c'est catégorique noonu la demee mooy comme test ADN ñu ne woon lii la diw moo ko jur. ñu ne loolu mais comme que charia reconnaître ko que diwa ko jur charia waxul la jur jur du ndoxama nekk ci ci ci moo jur doom bi waxul da mais da ne loolu daa la yàllul mooy trouver mooy amul benn kii léegi nag comme amul mooy kon ñoom dañuy jàpp comme si waa ji nga xam ne mooy bu doon fii dañ naan ra'i bi bu doon doom ci jigéen la par exemple doom ji fii raay bi man naa mën naa euh, mooy sàmmkat bi mën naa séeg moom ëllëg parce que sharia reconnaître seen diggante boobu que ne woy baayam ak kii woy loolu bu baayam kon nag loolu mën naa nekk waaye loolu insha allah taala li gën a sàmm mooy li Maliki yi wax rahmatullah alayhi parce que loolu en plus que ci wàllu sharia liñ la wax nii ñoom Maliki yi rahmatullah alayhi que ne la wane xam nañu ne dëgg la am ndoxam ak yooyu moo ci jaar bu dee leer na waaye li nga xam ne moom la ko sharia tere da koo tere Euh, loolu ay teg sa ñëw mais bu ci kaw noonu tamit mooy da euh, euh, ubu waweeg bu nu waji dañ koy conserver ba léegi parce que en plus ci loolu buñ jàllee ci wàllu médical mooy ku mel noonu bu takkee xale bu mel noonu nga xam ne moom ci ndoxam la moom moom mooy baay biologique voilà père biologique xam nga sari a waxul père biologique <laughs> moom waxul père biologique de père boo xam ne ci mariage la jaar wala lu dagan loolu la xam mais père biologique bi bu takkee doomam da nga xamante ne jigéen mu màgg mu takk ko parce que dañ ne daa wax daa kii daa ëmbaloon ndeyam ah kon juru ko walla nañ ko ko may lu may ko ko consanguinité ko ay feebar yu garaaway am yooyu yëpp nag sharia tamit da ci mënuñoo ci gëmb ne suñu yoon newu ci kon loolu insha allah mooy li gën a dëgër ne ndaw su mel noonu euh, nit koo xam ne euh, ba mu nee gone da doon fo ba am doom fenn manula màgg koo xam ne euh, takkuloon ndeyam ndaw soosu mag mu ne da koy takk parce que voilà moom comme que sariya nee na moom mënu ko moom juru ko voilà kon grawul moom ajnabi la ndaw si benn étrangère la ci moom te léegi bëgg na koo takk mu takk ko déedéet dañ naan déedéet dëggal bokk na sax ci leneen loo xam ne dañ la koy yara yow mooy kooku ilal abad doo doo ko takk voilà dootoo ko takk ila abat parce que loolu nga defoon te tamit ak problème médical bi am ak li nga xamante ni mooy loolu même bu dee ne doo sariya dafa ko neet woo waaye loolu lu ñuy bàyyi xel la wallahu ta'ala a'lam kon nag mu ngi noonu ne kon loolu am masalele kon daal eh, foog naa ñu yem nii parce que timis bi sax jot na so dañu yem fii rek alhamdulilah c'est sûr que am na yeneen noo xam ne moom euh, waxuñu ko waaye baax na waaw yenn borom xam may nañ ci jële shar'u man qablana shar'un lana ma lam yati shar'una bi xilaafi sharia bi ñu jiitu woon suñu sharia la fekk suñu sharia bi ñëwul di wax lu wuteek moom comme li Shafi'i yi rahmatullah alayhi di wax mooy côté bii le fait que julli ji naafila ji waaji juree ji euh, dagg ko ñàkk ko dagg yonent waaye saa indi ci lii loolu moo tax riwa eh, shurah lenn ci shurah sax imam muslim yi ñu tudde noonu bunt bi ne li nga xam ne mooy dagg dagg li nga xam ne mooy julli ji bu dee ne nit ki yaayam waaw baabu taqdimi birril walidayn jiital rafetal jëme ci say waajur ala tatawwu nga féetale ko kaw ci coobaru booy def moo xam julli la wala leneen waaw loolu juree ji loolu la mooy manoon na dagg julleen léegi loolu suñu sharia daa ñëw daal di koy confirmer kon nag loolu su day mujj nekk suñu sharia waaye bu dee suñu sharia daa ñëw weddi ko wala teggi àtte boobu loolu mënu la nekk suñu sharia léegi nag mu def bi nga xam ne suñu sharia daa ñëw noppi ci voilà loolu la dañ loolu moom dañuy xool bu wuute bu dëppooweeg suñu usulu sharia ak yooyu yëpp dañ koy doxe bu dee nag dafa wuuteeg moom ñu teg ko ne loolu insha allahu taala mooy li gën a dëgër ci mbir mi wallahu ta'ala alam kon nag ci kaw noonu mooy kene jeexal nañ bunt bi walillahi alhamdu wal minna waaw jeexal nañ ko di lëkkaaleem ak suñu bunt bi nag xadiis bi leer na mooy euh, juróy ji mi nga xam ne xamewuñ ko nag alal lu bari jaamu yàlla di jaamu yàlla néew doole waaye ah borom bi daal di koy defal ngëneel gu toll nii bi ko natt bu toll nii dalee waaw te nit ñi ci seen bopp ñoo ngi ko doon néewal doole ndax waxu benn jigéen loolu nga gis ne actualité la ba léegi ay miito ak yooyu il suffit benn jigéen wax dara rek gars yi jàpp ne ay dëgg la ñu giw géew yépp ñu xam ne moom la waroon a def ñu décommandé ko walla def ko au banc de la société teg ko fële taf ko léegi nag di ko utal ay procès liyu yu bari dañuy dem ba ci biir. def noo lieu fekk sauf que non-lieu ba ba muy am c'est des mois après yàq ngeen der waa ji ñenn ñi dañuy fragile ba ci li ñuy jóge am feebar bu ñu leen xamul woon gaañu génn àddina léegi àq boobu yëpp ku ko yor lu dul femme bi doon nar waaye yéen ñi nga xam ne prudent wu ngeen ki nag opinion bi ñépp yow mi jëloon doon ko statuer doon kii di wax keneen ak dem di ko wax ak yooyu yëpp ci ngeen waaw waaw lawla in sami'tumu waaw lan moo tere ba ngeen ko déggee ca xaadisatul ifki te loolu moom la ñuy jariñ ba léegi yépp yu mel noonu ñu déggati loolu lañu war a def kultum maa ka maa yakunu la an natakallama bi hada hada buhtaanu azim lan moo teewoon ngeen ne ñun moom waru ñuy waxtaane yi lii moom daa nekk ab duur boo xam ne bu rëy la lu tax du ñu doxe loolu kon loolu lu ama am solo la voilà borom bi ñëw leeral ay mbiram malgré ñàkk ak yooyu borom bi def ab liir wax ba ni nga xam ne ci lay setale boro boppam loolu it képp koo xam ne dañ laa tooñ ci yooyu muñal te yàlla tax waaw bul yàkkamti gaaw a set bul yàkkamti par affaire yi tar na bul ñàkk ngor te jàppal te yàlla tax nga muñ te yàlla tax waaw suy naa Yuusuf bañ ko dugalee ci kaso ba deful lu ñëw rek mu bëgg ak génn naa ah, non dafa muñ waaw ba ni nga xam ne biñ ne ko kaay génn mu ne man du ma génne noonu ah ah génn fan waxal buur bi mu laaj jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon dagg seen loxo yàlla laa def waaw buur bi koomu ke leen leneen yéen lan ngeen dafa yun ñu ñu ne ñun xamuñu ko lu dul lu baax ah. waaw mu ngoog mu door a génn mais di génn génn yoo xam ne yu takk yoo xam ne leerul ay amnistie nañ la gaa yi la kon nga pare dugal la ne lan amnistie nañ la ci noonu bañal dafal li Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam dañ dañ génnuma fen waaw fas al demal nga laaj maa baalu niswati laati qatta'na aydiyahun waaw ma ne laaji leen jigéen ña nga xamante la lan mooy mbiru jigéen ña nga xam ne ñoom ñoo dagg seen seen kii seen seen loxo yi waaw ñoom ñu dagg seen loxo yi ba pare tuumaal ma ah léegi eh, dem leen ngeen laaj leen lan mooy seen affaire mais man duma ma génne noonu ah ñu ñëw wax ko mu ne génn ma bañ dem moo tax mu leer nañ mu clean mais boo génnee kay façon amnistie ay kii nëpp nëppal ëllëg mën nañ dafa dugalaat parce que de après ñépp jàpp ne sax sawaay moo sawaay mbirum leerul déedéet c'est juróoy de lii lu leer la ko yàlla kii mooy yow jàppal nag kuy def ngir yàlla moom da nga nekk ci yàlla gaa yi tooñ la day def ngir yàlla ñu tooñ la tëj la rek yu mel noonu sawaay bul yàkkamti wala ñu teg la natt bu mag waaw ñépp di la kii même bu dee sa kër nga nekk di génn ñépp di la seexlu ndax lu bon liñ la wax muñal waaye bul ut gaaw diw teggeeku ci ay caaxaan déedéet ak yoo xam ne leerul sinon bu ëllëgee dañ koy biisaat rek bàyyi yàlla mi la ko teg bés moo la gën xam ba bés loo la koy teggi waaw boo muñee waaw ku muñ rek borom bi tabaaraka wa taala dina la defal comme ni la wax wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja waaw ku ragal yàlla borom bi ni la utal ussi de bul yàkkamti ussi boobu nag borom bi waxu la tay la wala subal wala ginnaaw suba dina metti dëgg la kon mu metti ndax nattu day metti muñ na naan muñal laa fekk mu metti duñ la fekk ci lu nooy yu féex naan la ay muñal kon nag affaire baa ngi noon juré loolu lépp dañ ko ciy jànge kon nag ah euh, euh, euh, suñu bunt baa ngoog mu nekk loo xam ne lu rëy mbir la ñu bañ a nekk di traîner ci li nga xamante ne nii mooy apparence yi ak yi nga xam ne moom la nit ñi di wane ci seen bopp ku nekk di wane sa lu baax ngeen bëgg cee kalewu kese déedéet di néewal doole ñi nga xam ne xamawuñ leen ni alal xamawuñ leen xam-xam xamawuñ leen yenn yi ak kawe ak darajaat ak ay tur yu kawe yu mel noonu ngeen leen di néewal doole bu ngeen leen néewalee doole ñoom jullit ñoo ñële néewuñ doole fa seen borom waaw kon nag yal nañu boroom bi daal di may clairvoyance yal nañu may fiqh yal nañu may xam-xam bu ñuy jëfe ngir moom